di suuratu baraa di suuratu alfaadixa ak yeneen tur yi nga xamante ni moom lañu waxoon walillaahi alxamdu walminna inchaa allahu taala kon tey ñu war a gis bi nga xamante ne nii fi la boroom bi tabaaraka wa di nettali woon benn xare boo xamante ne nii waxoon nañu ko ci njaalbeen bi newoon muy xare bi nga xam ne moom lu tudd fii laata muy dugg dugg ci xare Tabuk ci li nga xam ne mooy laaya fanweer bi ak juróom ñett léegi nag kon tey insha allahu taala suñu woroom fii lay tudde xaswatu xunayn balaa ñuy dugg ci laaya yi insha allahu comme ni ñu ko dige woon ñu def benn mbëmbëstal mu ndaw muy doo xamante ne nii benn mbëmbëstal introduction waaye benn tënk ci li nga xamante ne nii mooy ci xare boobu ana naka la demee woon ak kañ la woon kon ñu wax walillahi alhamdu wal minna ghazwatu Hunayn muy Hunayn muy yawma Hunayn yooyu yëpp benn la mooy xare boo bële nga xamante ne nii mu ngi xewoon ci juróom li nga xamante ne nii mooy juróom ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayu yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi loolu nag xare woob li ko waral gisoon nañu bi ñuy gis li nga xamante ne nii mooy ci bi ñuy gis ci sulxul xudaybiya gisoon nañu ci suuratul mumtaxina wala mumtaxana gisoon nañu ghazwatul fathi di fathu makka ba nga xam ne ci la ko seydinaa xaatib ibn Adbi Baltaata radiyallahu taala anhu wa ardaa ba mu yégee loolu ba waa Quraysh yàqee accords yi ñu doon gis fan yee yépp ci ci njàlbeenu saar bii nii ñu nekk mooy muy sulxul Xudaybiya ba ko waa wu Bakr ak ña leen jàppale ci waa Quraysh dalee ci Xuzaa bal mbir ma yàqu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ña waa Xuzaa ñi ñëwoon doon yëgle mbir ma ñoom Amr ibn Saalim ak ki nga xam ne mooy Budayl ibn Warqa alxuzaa'iyaani radiyallahu anhuma wa ardaahuma léegi nag seydinaa kii ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko woon laqad nusirta yaa Amr ibn Salim ba mu ñëwee wax ay ay weeram ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay poème yoo xamante ne ay way yu mu def di ci war ne waa Quraysh ak seeni alliés yi daal ak lafu kal mawida daal dinañuy xotti la nga xamante ne mooy poñ da doxoon ci diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ñu faat ñu rukkan wa sujjada ndax am na ci ñoom waa Xuzaa ñoo xam ne dañoo gëmoon waaye léppoon ci ñoom gëmuñu woon léegi nag mooy loolu ginnaaw gi bañ gisoon gis mu suuratul mumtaxana fa lañ gise woon li nga xam ne mooy ghazwatul fath yi nga xam ne mooy fathu makka ni nga xam ne noonee la ko yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi ubbee woon ak sahaaba mi radiyallahu anhum léegi nag xew-xew boobu amoon ci juróom-ñetteelu at bi ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa retentissant indi benn xaw-xaw muy xew-xaw bu rëy ci biir arab yi tiital ñu bari ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat daal dinay ubbi Makka léegi nag bi mu ubbee Makka léegi gox bi gën a rëy te jege woon ko te yooyu muy waa Taayif ak waa Hawazin waa Hawazin bokkuñu waa Taayif waaye dañoo jege woon ñoom nag ñoom waa Hawazin nga xamante ne nii ñoom ñu daal di ñu daal di daal di dëppoo mais léegi nag foog kon lii danger la lii moom wuu problème dëgg ngi door xew de muy nag woo léegi kon kër kon Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam suñu noon bu mag bi yii ubbi na ubbi na Makka de toute façon kon ci ñun lay dal si léegi nag waa Hawazin daal di dajaloo nag léegi bi ñuy dajaloo nan lañ ñoom waa ak ñoom mu ñoom dañoo dajaloo waa Hawazin léegi nag ki leen jiite woon moo doon Maalik ibn Awf nasri yi léegi nag Hawazin daal di daje ak waa Saqif ñépp Saqif nga xam ne ñoom ñoo nekkoon Taayif jiite woon Taayif ñooy waa Taayif ñoom ñépp ñu def coalition waaye it waa Nasr mi nga xam ne ca la Maalik ibn Awf mi leen jiite daal di ànd ak waa Jusham waa Sa'd ibn Bakr ak ñoo xamante ni ay góor ñoo xam ne ñu bokk ay xeexkat yu bokk ci waa Banu Hilaal waaye ñooñu bariwun moo tax waa Qaysu Aylaan ñoom ñii ñoo ko ci fekke léegi nag loolu la waaye ku mel ni ci sax ndax waa Kaab ak waa Kilaab de ñoom dañoo bañoon ñoom demuñ woon dara léegi nag ci waa Jusam te la góor gu góor gu ab màgget goo xam ne ku amoon xa ku manoon xare nag ñu gënoon koo xam ci turu Durayd ibn Sum ad ibn Simma nekkoon màgget moo xam ne mu tongawarong la waaye nag ku manoon a xeex la te amoon xam-xam ci xeex gaa yi nag daal di indirale ko nag mu ànd ak moom léegi nag ñu boole ci seeni alliés yi comme ñoom àll ñoom ñoom ñoom Xaalid ibn al Aswad ibn Mas'ud ibn Mu'attib léegi nag ñu indi ñoo ñëpp ci waa banu ximaar tamit ñu daal di fay indi mooy daal dajale li nga xamante ne nii <laughs> bañ ko doon gis ci siira bi <laughs> am lañ doon tudde li nga xam ne armée suppu kànja la mooy gars yi daal dañoo jaxase jël ay mbir yu bari daal di boole nag ngir mën a dal nag ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñu defee noonu nag léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom nag biñ dajaloowee ñu def coalition léegi nag ñu ne kiy jiite mooy ki nga xam ne mooy nekk chef de chef de guerre bi moo jiite ñu teg lépp ci loxo Maalik ibn Awf an-Nasri moom mii dina mujj tuub boo na bokk ci sahabatu rasulillah radiyallahu ta'ala anhu wa ardah waaye nag moom moo jiite woon gaa yi nii léegi nag biñ ñëwee góor gi duréy bi biñ leen dajal bi mu leen dajalee bërëb bi nga xam ne moom la ñuy wax Awtaas nekk ci li nga xamante ne nii mooy soriwul ci waa kër wéy di dégg li nga xamante ne nii dégg mbaam yi di ŋëx dégg xale yi di jooy gédd jigéen ñi baatu jigéen ñeeg xar yeeg mbaam yeek yooyu yépp mu ne waaye yow man lu may dégg nii ñu ne ko ah Maalik ibn Awf mi nga xam ne de moo jiite armée bi moom de moo dajale moo ne nit ñi nañ génn noo seulement nañ génn ngir ñëw ci xare bi waaye seen alal yeek seen soxna yeeg seen jigéen yeeg seen doom yu jigéen yeek seen doom yu ndaw yeeg seen gàtt yëpp nañu ko ndaale seen jur ji léegi nag duróy dina mu bay Maalik lu muy def nii woowal leen ma Maalik fii ma ñëw ndax dafa tongorogoon bañ dugal ko benn genre wëtiir benn hawdaj mais du hawdaj ndax boobu xam ne amul ci kaw amul toiture amul loo xam ne mooy benn benn te benn benn li nga xam ne ak téeg amul téeg ndax bu amee téeg moom lañ naan xaw daj dañ koy benn genre néeg bu ndaw la ñuy teg ci kaw gëléem gi wala yooyu am mbaar bu ko defee nag ñu ci doon dugal lu bari jigéen ñi ñu koy woowee xaw daj waaye bu amul ci kaw amul li nga xam ne mooy téeg amul lu ko muur loolu lañ naan si jaar ci la newoon moom góor gi duray dim na simma léegi nag ñu wowal ko Maalik bi Maalik ñëwee mu ne ko moo Maalik moo tax ma dégg waaye jigéen ñiy jooy xale yi jooy dégg tamit li nga xamante ne mooy géléem yi yuuxoog li nga xam ne mbaam yeeg ak ak gàtt yi mu ne ko damaa indi nit ñépp man maa leen dajalu loo ñépp nit ñépp ak seeni doom ak seeni doom yu jigéen ak seen alal ak seeni alal yëpp bu ko defee ku nekk mu ñëwee ci xare bi doo daw ndax say njaboot ñu ngi sa ginnaaw say jabarak say doom yu jigéen ak sa alal yépp bés boo dawee ñoom ñoo lay soññ mu ne mu way yow mii daal yow yow yow Malik <laughs> Malik yow daal raay daan nga yow mii xam nga ne moo sàmmkatu kii ngay gàtt nga xamoo li ngay wax de yow yaakaar nga ne ki nga xam ne dañ koo gañe mos lan la ko di jariñ lan la ko ay jabaram yu fi nekk ay doomam day daw nga naan lan loolu lan ku gisug dee léegi nag Malik bon ci gàttal daal léegi Maalik xam ne duréy du mii daal li mu bëgg a wax ba pare de laaj ko naan ko ndax ñoom diw ñëw nañ mu ne ko déet mu ne ko kon bés bii du bés ngañe naa ngañaay léegi nag moo Maalik ci gàttal mu bëgg a xaru ko waa ne ne gaa yi gis nga bés bu ngeen deful ma continuer xare bi te jiite ko jaasi gii laay jël daal di koy samp daal di ci defeenu daal waaw daal di ci euh, kii daal mu dugg sama biir bi ba génn sama gannaaw léegi nag gaa yi topp ko léegi nag góor gi du rëy dak ñoom ñëm ñu daal di dem léegi nag bi nga xamante ni nag ci lañ waajal loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la rumeur bi ñëw nag ne waa Hawazin ak waa Saqif ak seeni alliés ak seen armée suppu kànja boobu daal daal di nañ koy dajale léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woo benn saxaaba boo xamante ne nii moom lañ naan Seydina Abdallah ibn Abi Hadrad al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci waa aslam doo nga am na woon daal di koy yebal ne ko demal ci ñoom waa Hawazin comme que bari nañ yow nga fexe foofu leen duggal seen biir ci seen biir ba xamal ma jàngal ma déglul ma bu baax anam liñ xabaar bi ma dégg rumeur bi ndax loolu noonu la dañoo bëgg ñëw dal sama kaw wala déet seydina abdallah ibn abi hadradin al-aslami radiyallahu anhu wa arda daal bi dem daal di nekk ca seen biir ba dégg li nga xamante ne lool la ba dégg li nga xam ne moom la Maalik ibn Awf ak mbiru waa Hawaazin ak seen coalition bi waa Saqiif ak ñooñu waa Taayif ak gaa yooyu la mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag am na sax ci benn riwaaye boo xamante ne nii bu wér la boo xamante ne nii bi mu xamante ne dafa ñëw daal di koy wax moom Abdallah ibn Abi Hadrad al Aslami radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam al Bayhaqi waaye na ko noon al imaam sëriñam al musta borom Mustadrak di al Hakim an-Naysaburi rahmatullahi alayhi solo ci hadis boo xam ne càllale bi bu wér la comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam az-Zahabi rahmatullahi alayhi daal daal di dëppoo yeeg ne imaamul hakim abu abdillah mu wax noonu la dee mooy wér na léegi bi mu ñëwee wax ko ne ko waa Hawazin sii si ñu lay waajale yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem naa ci seen biir ba dégg seen njiit ba Maalik ibn Awf ñu ngi waajal ngir dal sa kaw ak plan yi ñu teg Seydina Omar radiyallahu anhu ne moo waaye yow man yaakaar naa ne ibn Abi Hadrad mii li mu wax foogu ma noonu la demee mu ne ko ah yow Omar de façon boo ma weddee yàgg ngaa weddi dëgg ah, du <laughs> c'est la première fois ngay weddi dëgg walla fa rubbama kadhabta bil haqq yow yàgg nga dégg <laughs> nga Seydina Omar ne yonent bi alayhi salaatu salaam mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais déggoo sa waay li mu ma wax mu ne ko ah Omar qad kunta dallan fahadaaka Allah ne ko nag ah waaw da ngaa réeroon nag Omar nag wax na dëgg mooy da ngaa réeroon nekkoo woon ci leer bu lislaam gi fahadaaka Allah suñu borom tabaaraka wa taala daal di lay gindi kon nag loolu la bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam waajal nag ngir du toog liñ naan toog nit ñi di dal sa kaw mu ko mu daal di waajal nag armée bi laaj ki nga xamante ne nii ñu ne mu dégg ñu ne ko Safwaan ibn Umayya kat Abu Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bokkoon ci kilifaay Makka yu mag yi te baayam moo doon Umayya ibn Xalaf mañ woon Badar waaye Safwaan moom bi ñu ubbee Makka tuubul woon parce que dafa naroon dafa dawoon quoi daal di dem hi moom ak ñoom Ikrima ibn Abi Jahlin radiyallahu ta'ala anhu wa dañoo dawoon naa ni kaani ndax nee woon nañ moom yii sawaay ubbi màkk fii ñoom toroxtaange goog ñoom noonu lañ ko jàppoon duñ ko fekkee léegi nag Safwaan daw ba soxnaam si ñëw laajal ko daal yonente maa lay saa saa mu yiir ko ba dem woo ko ba mu ñëw am benn bon <laughs> Umayr ibn Wahb daal di dem bon Umayr ibn Wahb ci boppam radiyallahu anhu moo demoon <laughs> voilà ndax dafa amoon xew-xew bu doxoon seen ko waa moo tax may reen yi nag mu dem wax ne ko yonente bi alayhi salaatu salaam na man ngaa ñëw mu ne ko gëwuma la yow mii yow dinaa la gëm léegi mu ne ko sii mu ñëw daal ci gàttal yonente alayhi salaam aar ko waaye dana ko woon tuubaguma man man manuguma tuub lu dul laax nga bàyyi ma daal ba ma xool yonent bi alayhi salaam ne ko waaw bàyyi naa lool moo tax xunay ni nii moom tuubagul woon bi ñu ubbee Makka yonent bi alayhi salaam abbu ko ay mbubbu koŋ yoo xam ne yoroon na yoo xam ne yu jege ay téeméer mu àll ko ko ne ko waa da nga koy nangu di ko foqar ci ndax yow la wala déet mu ne ko déet dama ko abbu te dama koy garanti kon loolu la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi